tijaani wa xulafaa al-muhtadiin wa li tariqati al-faa'iziina ar-raabihiin ammaa ba'du qaala samaaxatul Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi al-awwal min kitaabihi al-kunuuz al-ashara fii fasli si'ati al-maghfira qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shaytaana qaala wazabtika yaa rabbi laa abrahu aghwii ibaadaka fa daamat arwaahuhum fii ajsaadihim qaala rabbu izzati wa jalaali laa azaalu aghfiru lahum mastaghfaruuni ilaa aaxiri euh, suñu jotaay bi wala ñaari jotaay yi weesu gisoon nañu teqantal gi doxoon ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroomuk euh, nit ñi nga xam ne euh, ñi yàlla bëgg lañ ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla bàyyi seetaan leen maanaam beccangal leen Euh, ci suñu jotaay bi weesoo defoon nañ benn xeetu taxaw seetlu euh, ci lu aju ci wàllu xol yi maanaam lii dal xol yi voilà gannaaw euh, ak gisoon nañ mawtul qalbi maanaam deewam gisoon nañ marad mooy feebar bi gisoon nañu al ama as as ak bukmu ak mooy tëx ak silmaxa ak lu gisoon nañu euh, alxaswa mooy wow xol ah gisoon nañu arraanu wala arraynu mooy hmm? mooy xomaat xol xomaat xomaatu xol gisoon nañu alxulfu mooy xol bu saturé ah di def lu bon ba saturé nekk ci lu bon ba saturé gisoon nañ boobu gisoon nañu ak taboyu mooy tëj gi tëju gi gisoon nañ alxat mu mooy ah voilà mooy bu ñu buñ buñu buñu bu ñu kaste maanaam tëj ko tëj boo xamante ne dañ ko kaste gisoon nañu alxijaab te mooy richawa richawa gisoon nañ al euh, richawa mooy muur gi mbàjj mi tegu ci xol ci ah, bëtu xol yi gisoon nañu alxijaabu kiiraay gi te moo nekkoon alxafla ak réeri ak ak yëgati inconscience euh, distraction négligence al-ghafla gisoon nañu yaakaar naa li ñu gisoon mooy tams ak tams tams mooy intimasul qalb wala tams tamsil basira maanaam bu jege wantoon ak silmaxa bi maanaam mooy xam nga silmaxa maanaam nit ku silmaxa dangay gis ne bët yi dina fi ne sauf que faculté wu gis moo fi dul ne tamsu problème bi moom mooy fi bët yi di sax foofu moo dul am benn dara fi bët yi sax moo dul am dara comme bi alxuraan walaw nasha'u la tamasna ala a'yunihim ah famastata'u mudiyyan wala yarji'un Euh, bu ñu sooboon dañuy tëj maanaam carrément la ñuy seen xar kanam yi lañuy ñuy la ñuy la ñuy tëj carrément famas naa ala ayunum seen bët yi lépp la ñuy tëj moo tax kooku ku mu dal famastata'u madiyan kooku du mën a dem wala yarji'un du mën dellu maanaam day téye yi carrément day téye yi voilà. dootul xamati ci lu mu te yooyu mooy koo xam ne dafa troublé wu carrément xamul ci lu mu jëm maam dafa complètement perdu désorienté déboussolé étourdi maanaam waa ji lam dul man mooy euh, gis nga fa masta paaw ma dëjan duñ mën a dem mënta dem waaye walaa yar jowon mënta dellu si gëlëm carrément mu la voilà mais gëlëm gëlëm gëlëm moo gën a woyof téyeey téyeey mooy loo xamante ne yow manaloo mais c'est-à-dire que amuloo benn élément de repère hein waaw étourdissement bu total voilà euh, loolu ki muy dal moo tax ak tam su baat bi cosaan bi mu ngi mu ngi mu ngi ak tam li muy tekki ci cosaan mooy lu ñu far mooy effacement voilà maanaam mooy mémoire nit ki ci boppam moo effacé wu carrément loolu mooy ak tams tamsul basira nag loolu lay def mooy koo xamante ne lépp lu mën a gisee ci xolam maanaam dafa dafa ak gis nga léeg-léeg mémoire boo yoree sa benn disque dur mu jékki-jékki rek euh, affaire bi yëpp effacé wu carrément mel dañ koo reset loolu mooy tamsul basira maanaam nit ki dootu amati benn repère loolu ñaare sax ci muy dal mën naa dem ba fàtte mboolem lu baax lu mu xamoon ba comme si lu baax musul ko musul taseeg lu baax ci àddunam am na ñu ci yegg ba nga xamante ne dañuy dem ba duñu sax manati mënati faatixa biñ mokkaloon dañ koy fàtte parce que tellement dañoo gëj a julli dañoo gëj a jàng alxuraan dañoo gëj nekk ci lu baax ko voilà waaw mooy comme ku ñu nettali woon biig rek grand fan grand dama bëggoon julli fan la xew ni eh bon <laughs> <laughs> fan la xibla bi féete bon xibla bi je xibla bi ah bon xaaral ñu paa yi fii ko <laughs> voilà loolu mooy <laughs> ah voilà mais carrément mais carrément amatuloo benn repère ci dara manque de repère total mënoo dem mënoo dikk loolu nag ñaare ñi muy faral di dal. mooy ñi nga xamante ne du ñu kiwuñu euh, euh, amuñu maanaam amu amuñu amuñu repère ci seeni valeur wala ci seeni principe amuñu ci repère loolu ñooñu lay faral di daal mooy comme genre xob la ñuy doon ngelaw lu ñëw yóbbu leen voilà lu ñëw rek mën na leen emporter yóbbu leen voilà te bon ñun nag suñ société yi am na ñu bari ñu ci dal yàlla nañu yàlla sàmm mooy ñoo xamante ne tey soo leen fekkee bon dinañ baali dinañ dem sabar dinañ dem tànn béer dinañ dem fuural dinañ dem làmb mais aussi dinañ dem jumaa ajjuma euh, gàmm bu jotee dinañ dem màggal bu jotee dinañ dem ñoom lu xew dinañ dem voilà voilà niñ mën a tey xeex parce que dañ ne seen diw dañ ko wax lu lu leen neexut noonu lañ mën a xeexee ci mbër làmb bi dañ ko dañoo teg ci kaw deram voilà dara maanaam amul amuñu repère en amul amul benn règlement voilà ni nga ko mën a fekkee ci gàmm gi mu sol grand mbubb yor kurus teg ci koppati kaalawu noonu nga ko mën a fekkee ci bërëbu texee di kaay yi muy pàkkar mi maanaam amul amul élément de euh, amul repère moo tax alquran ne afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim euh, ci suratul euh, mulk mu naan est-ce que ki nga xamante ne day dox mais xar kanam gi lay doxee imagine nga loolu nit koo xam ne buy dox xar kanamam mooy nekk ci suuf si moom lay doxe mooy mu kibban ala waji sëgg di di def nii maanaam amatul amul repère ci dara kooku moo ki nga xam ne day dox taxaw xot jublu ci Eh, nekk ci yoon bu jub bi ñoom ñaar est-ce que ñoom ñaar nuru nañ abadan nuru moo tax kooku du am leer ci xolam abadan kooku du am leer ci xolam abadan voilà maanaam euh, kii boobu feebar boobu yaakaar naa moom la tudd toon bi weesu maanaam xeetu tams bi tams basira loolu mm, bokk na ci li koy indi mooy comme ni ñu wax mooy ñàkk am repère maanaam ñàkk am repère ci say principe koo xamante ne dangay bëgg a bokk fu ne maanaam bëgg ngaa bokk fu ne bëgg ngaa bokk ci lu ne te bëggoo kenn mer ñaare kooku lay dal waaw boo gaa yi organiser xawaare boo xam nga sama nit la nag bon mënu ma faa bañ a teew su ma ko defut day ñaaw dem xawaare ba bu gaa yi organiser gàmm nga ni xam nga il faut ma dem ko affaire bi xam nga comme comme yent bi lañ ko defal sallallahu alayhi moom xam nga rek luñ ko defal rek moom mënuma caa bañ a dem ba pare daan comme ñoom diwoo ko organiser sax faw ma dem nga dem maanaam amuloo repère ci dara voilà ni ngay feetee korite ak tabaski même gëdd bi ngay jox 31 ak 24 wala pag bi même gëdd bi waaw waajal gi ngay waajal bee ngay waajal bee benn la amuloo repère ci dara amul lenn loo xamante ne xam nga ni lii am na valeur wala wala lii ñàkk na valeur lépp a yam ci yow maanaam amuloo ku mel noonu lépp a yam ci moom lépp a yem ci moom donte visiblement dana jàpp ne yamut wala dana gis ne yamut waaye euh, moom ci ni muy doxale daal lépp a yem moom lépp a yem kooku yéefir beeg jullit bee yem ci moom képp en fait voilà ça fait ni chaud ni froid grawul quoi ku baax ki ak ku bon ki ñoo yem ci moom d'ailleurs mënu leen identifier mënu leen munu leen qualifier du xam kan moo baax ak kan moo bon ak nan la ñuy xamee ku baax ak ku bon trait de caractère principe fondamentaux yi nga xam ne moom la ñuy xamee ne kii ku baax la ak kii ku bon la rek xamu ko rek manu koo identifier waaw manu koo identifier yàlla na yàlla sàmm ci ku ma ko xaw mu ne moom en fait dafa am benn sëriñ bu mu mere woon lool te lim ko meree nee na ndax euh, maanaam dem na ba ne sëriñ bi moom mu bokk ak moom toog wala ñu bokk ak lu ñu lekk maanaam ñu bokk moom ñu jël ah, ndab bi xaj bi ñëw bokk ak moom lekk sax moo gënal am xaj te te te te te te lu lu tax nee na parce que tout simplement euh, sëriñ bi dafa jàpp ne maanaam gis nga dafa jàpp ne euh, kii di tux du bokk ak moom ndox mi ñi naan et que di naan sàngara du bokk ak moom pot ndox bi ñu naanee maanaam loolu la meree sëriñ bi ma ne maanaam mu bokk ak lekk xaj sax ci benn ndab mu gënal ko saa yoo nag maanaam xam nga kooku xamatul amatul repère ci ci lu baax ak lu bon maanaam amatu ci benn repère te effectivement amatu ci repère parce que même nit ki la mësa dem ci benn boobu boobu bële bële dama ko doon doo gis mais bi ci des ma ci keneen ku ma dem ma gis ko mun bi ma ko waxee ma ne ni ma diw daal xam nga ko waroon ngeen a tafe ma ne ko ah mooy bi mu reetaan ne ma waaw moom la ko ma pourtant téléphone la ci bind de ma ne ko ah kooku seytaane la mu ne ko non wax nga dëgg nag parce que keroog laa ko dégg Canada benn client am woo ko mu naan ko da ngay saraxe juróom-ñaari mbaam xuux man ko waaw kooku dañ kooku waaw kooku kooku vrai c'est e kii la moom. moom la remplacé. waaw moom la remplacé xar bi amul xar. waaw waaw bon jërëjëf moom foofu lay tax xam nga loolu yéeme na. waaw moo tax yii di dal xol moo tax nit ku nekk war nay bàyyi xel yooyu noonu di dal xol ndax principe mbiru yoonu yàlla yépp ci xol lay tourner bu fekkente ne xol bi am na lu ko dal rek day daal di impacter leneen li ci des yépp ci nit ki su xol bi baaxee lépp baax comme ni ko yent bi waxee sallallahu alayhi wasallam mais su bonee tamit lépp bon xadisul uh, uh, bitaaqa bi waxoon nañ ko ci jotaay bi yole weesu ñu ngi ba tey ci borom bi subhaanahu wa ni mu yaatoo njéggal ak nit ki mu war a liggéey ni borom subhaanahu wa ta'ala dafa yaatu comme ni mu ko waxee inna rabbaka waasi'ul yàlla sa sa borom naka sa borom dafa yaatu njéggal mu ne qaala wax na annabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna sheytaana naka sheytaane qaala nee wa izzatika maa ngi giñ ci sag euh, ci sag nooteel ci sag nooteelu nguur ak sag maggaay euh, sag ak maanaam izza tamit day tekk jafe ñu ki yegg wala bokk maanaam ñàkk a mën a accès ci moom yaa rabbi yow sa laa abrahu duma deñ ak uxu di jéngal di di di sa jaam maa daamat fi mi ngi sax arwaaxum seen ruux yi fii aj ajsaadihim ci seen yaram yi feek seen ruux yaa ngi sax seen yaram yi maa ngi lay waat yàlla maa maa ngi waat ci sama ngay ne du du ma dañ di leen di leen sànk xaala mu wax ar rabb borom bi nag xam nga li waxu seytaane bii dafa am lu muy jar lu muy tegtale parce que day tegtale ne seytaane moom maanaam xam na boromam. gëm na yàlla quoi bu baax sax. gëmul yàlla. looloo tax xam ak gëm du benn. xam yàlla ak gëm yàlla du benn. seytaane xam na yàlla mais gëm ko ndax alxuraan sax wax na ko kaana minal kaafiriina. aba wastakbara wa kaana minal kaafiriina daa lànk abaa dafa lànk wastakbara dafay rëy rëylu wa kaana minal kaafiriin bokk ci yéeféer kon moom gëmul yàlla mais xam na yàlla voilà euh, te moom xam gi mu ko xam daf koo xam xam nga seytaane loolu moom moo tax maanaam nja mboolem xeetu maarif yi lu ci bëree bëri bëri seytaane xam na ko même nit sax pour mu yegg niveau ci xam-xam fu mu xamee seytaane moom yeggul niveau boobu kooku il faut mu nekk ci exceptionnel <laughs> <laughs> xam nga seytaane maanaam nit ki pour mu yegg ci xam-xam surtout ci wàllu yàlla foo xam ne seytaane yeggu fa iblis yeggu fa mais fokk mu nekk ci niveau bu extraordinaire parce que euh, fii ba lu dalee ñun fii ñu ne suñu àdduna bi mooy alamul mulk ba ci juróom-ñaareelu asamaan bi lu nit di découvrir di xam seytaane da koy xam maanaam xam-xam yi wër-wërloo ci yooyu yépp seytaane am na ko bu ñu dépassé juróom-ñaari asamaan foofu nag la niveau boobu foofu la gaay bi wuutee moo tax nitu seytaane yi tamit noonu lañ wuuteeg nitu yàlla yi loolu moom moo tax mënuñoo xàmmee nitu yàlla ak nitu seytaane ci euh, yu bëri maanaam pour nga mën leen a débarrasser nga mën leen a nga mën leen a tàqale ci départ bi loolu yomb en fait xam yàlla la ak gëm yàlla. est-ce que gëm yàlla musique bi la bokk ko dina ànd ak du ànd parce que temps yii dafa bëgg ngeen dafa kanam bu am ci Sénégal. Mm-hmm. benn musicien bu mm-hmm. mm-hmm. da ngay gis da ngay am religieux yëpp ci biir jàpp ci biir dafay tëri ay ay ay aaya dégg imaam yi du xutba donc day mel ni day mel ni comme comme comme bi dafa bokk ci diine bi ci islam gis nga euh, Thierno euh, il faut ñu benn affaire alhamdulilah yàlla yàlla moom moo ñu moom mooy suñu boroom moom moo ñu sàkk moo ñuy euh, moom lañu wax a jaamu te waruñu jaamu keneen te moom moo indi moom moo xam li baax ak li bon te moom moo ñu ko tëralal te keneen moomuñu ku dul moom te mbir mi mënta wëlbatiku ba keneen bo maanaam ñun ak yàlla yàlla bokkuñoo keneen c'est-à-dire que mhm. yàlla am benn partie bu mu moom ci ñun keneen am partie bu mu moom ci ñun loolu mënta ne loolu mooy règle bu njëkk bi ñaareelu règle bi ci des mooy ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi la yabal yabalul keneen yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi la yabal ci ñun gis nga lii nii mooy baatu bii dugal nit ci l'islam li ma wax nii mooy baatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa moom mooy lii tax nit dugg ci lislaam képp ku war a dem àjjana ëllëg laa baat bii lañuy xool ndax nan daan noonu noo meloon moom. Euh, selon ni nga incarné baat bi ak ni nga ko xame ngay yegg ci yàlla wala boog ñu repêché ne la saa yow mënoo dem selon ni nga xamee baat bi ak xam ko nangu ko ak incarné ko. ni ngay ëllëg yow ma biir àjjana sax noonu maanaam proportionnellement ak loolu ngay am ay rendez-vous yooyu tax nga mën a gis gis yàlla wala déet. Euh, baat yii ci la yàlla tabaxe asamaan seeg suuf si ci la ko yàlla tabax mbir mi maadaama nii la deme maanaam fii ak nii la deme ah keneen. maanaam lu keneen def ak lu mu deful daanaka solo gi taxu ko bari maanaam solo gi taxu koo bari lu tax taxu koo bari mooy li am solo mooy li yàlla bëgg lan la euh, après nag nit mën nañ koo tuddee comme nitu diine comme bon nuance bi am ci wolof entre kilifa diine ak kilifa ci diine ji bu benn maanaam ci biir diine ji bu gaa yi wax nitu àdduna yi suñu amee ay interlocuteur dafa am ay kilifa yoo xam ne ñooñu ñooy kilifa yi mais ci diine ji parce que nit ñu bëree bari dañoo bootu seen gannaaw loolu may leen doole boo xamante ne dafa tax ñu am ko ci wàllu euh, maanaam nitu àdduna yi suñu waree wax ak ñoom suñu waree wax ak yeneen jullit yi loolu mooy kilifa ci diine bon ñooñu moom jaww ngay inquiété wu parce que dañ def lii wala dañ deful ñu lii maanaam xam nga fi mu toll li nga souligné nii maanaam xale yu ndaw yi xam nañ maanaam xale yu ndaw yi sa xam nañ ni lii baaxul voilà loolu baaxul donc euh, yëkkati caaxaan. loolu du tax ba caaxaan baax ak ku ko mën a def ak ku ci mën a ànd parce que quand même chance bi ñu am te war nañ koo sante yàlla bu baax a baax mooy ne yàllaa ñu moom heureusement ba keneen moomuñu ko dul yàlla parce que geneen keneen ku nu moomoon wala mu bokkoon ñoog yàlla mais kon ba tey problème yu bari yu dul jeex am na heureusement alhamdulilah ba yàlla moo ñu moom voilà mais kay non na ñëw na ñëw na ñëw kay kay kay toog heureusement ba yent yàlla Muhammad la yónni sallallahu alayhi wasallam heureusement ba yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam du fo du caaxaan te ay loolu bokkul ci mbiram wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun du fo du caaxaan ay mbóosóor bokkul ci mbiram topp bànneexu bakkan xamut wax yàlla bi rek la fi la jàngale waat la jàngale sallallahu alayhi après règle boobu bu ñu ko joxesee ba jàpp après jarul ñu inquiété ci kan moo def lii kan moo mel nii kan moo def lii kii dem na fee kii def loolu après jarul ñu ci inquiété wu c'est vrai que mën na perturber ni nga xamante ne xamuñu loolu foofu laay parce que voilà parce que ñoom dañuy en fait ñuy gis ci génne bi waaw loolu mooy mélange des genres en fait. mélange des genres la tudd li ngay wax nii. xale yi léegi nag bu ñu ko gisee dañuy yaakaar ni ci diine bi la bokk waaw mais bokku ci xam nga loolu laa lay wax nii. Euh, te te te loolu xale yi dañ ko xamal te dañ koy méttitlu. sauf que liñ dul xam mooy mais amul ku moom diine ji kenn moomu ko diine ji kenn mais kenn moomu ko te loolu règle la boo xamante ne ñépp dañ cee war a yeewu maanaam mooy diine ji kenn moomu ko yàlla daal moo ko moom comme li Alxuraan wax lillaahi diinul xaalis yàlla dong dong dong moom moom diine ji voilà te nekk doomu nit ku baax taxut a baax comme ni nga xamante ne nag nekk doomu médecin taxut a doon médecin voilà c'est aussi simple que ça bon mélange des genres bi nag gis nañ ko gisaat ko gisaat ko gisaat ko gisaat ko léegi euh, euh, politique bi euh, nit nit ki ñuy wax nitu diine moom mooy politicien bi maanaam soo demee këram da nga ko fekk laa bëgg a mooy politicien bi te mooy ki nekk ci showbiz bi tamit en même temps ñoom ñett ñi même même groupe bi léegi nekkatul groupe yu distinct yoo xamante ne ki nekk ci diine ji gars yi nekk ci politique bi dañ koy xaw a ragale xel di def attention parce que saa ay bokkuñu ay principe te mu wax fii yoo xamante ne dangay ngay waaru après def ñu yàqal suñu politique bi yëpp euh, ki nekk ci showbiz bi di tiit parce que jour bu bi bu ma fa demee dina dal sama kaw dal boo xam te ne keroog laay jël keroog laay am gàcce gën a sama àdduna mais non léegi mbir mu demee tout noonu même même peuple bi la en fait d'ailleurs bu kii xewlee kee dem bu kee demee kii xew xewle te léegi léegi sax yegg nañ ci boobu ñuy mayante sax ñoom seen biir lañuy ñuy mayante rek maanaam même groupe bi la en fait voilà bon nitu diine est mën nañ ko wax nitu diine. bon nit ki ñuy ki ñuy identifier ci diine ji di ko tuddee kilifa diine ko lañ bëgg a nga xam te tey même boo bëggoon doomam tey da ngay am problème moom tey boo bëggoon doomam du la ko mañ loolu na la leer daa war a nekk loo xam ne yow fi mu fexeel ba bul bëgg doomam parce que du la ko may voilà bu ci sa xel dem parce que du la ko may cependant bu politicien bi ñëwee dana ko ko may waaye showbiz bu ñëwee dana ko ko may mais yow moom bu ci sa xelu dem indi sa bopp coono la nag coono rek ngeen ngay daj mais jarul sa xel di ci dem en fait. mais peuple bi la c'est le fameux triangle mooy bi ñu doon wax rek triangle diabolique boobu rek. voilà ñi ci gën a ñi ci ñi ci ñi ci ñi ñi nekk ci ci ci ci ci sommet wu wu triangle parce que angle yi ñeent ñetti angle la triangle angle bi ci kaw mooy bu gën a dëgër bi mooy bu sëriñ si mu gën a dëgër parce que ñoom kenn du leen fal au suffrage universel kenn du leen soumettre ci ay élection wala à à kii nominatif amul mandat nominatif ñoom ñoom amuñ ci benn. pare kenn du leen mesurer par par un talent voilà dañuy xëy rek nekk mel nañ mel am li ñu am jeex na voilà ba pare ñoom ci lu ñu àndul du dox ñoom ñoo nekk ci kaw beneen ñaari angle yi benn bi politiciens yi ñoo fa nekk te ma mooy bi ci tegu sauf que politiciens yi ñoom seen mandat dafay gàtt c'est parce que euh, durée wu liñ fi nekk la rek seen mandat dafa gàtt voilà mais ñoom puissance le fait que ñu yor pouvoir bi pouvoir exécutif bi ak moom yi ci des loolu moo tax seen seen doole maanaam ñu am doole ci mbir mi après mu des showbiz bi Euh, sportif yi musicien yi ah ak maanaam mboolem gaa yi nga xam ne animateur rajo yi télé yi théâtre kat yi ñoo ñooy bi moo ñoo sportif yi euh, donc ñooñu groupe boobu ñoom seen seen seen pouvoir aussi dafa limité parce que seen temps bi muy jël mooy temps wu carrière bi voilà temps wu carrière bi wala boog temps wu influence bi ñu am ci peuple bi après jeex mais nag ñoom ñëpp ku nekk da ngay soxla sa moroom pour mën a asseoir sa notoriété ku nekk da nga soxla sa moroom. sëriñ bi dafay soxla politiciens yi di ko seet si lu bari di indaale caméra yi suy def événement politiciens yi jàpp ci ah ba pare politiciens yi di wax ne euh, li nga ñuy jariñ gis nañ bu dul woon yow du ma falu walla yu mel noonu maanaam sëriñ si day soxla lool politicien bi moom li mu soxla mooy sëriñ bi voilà pour dagaay woteel ko voilà. moom la politicien bi soxla waaye sew biis bi moom li mu soxla mooy siw siiw ak gën a tekki daal voilà moom loolu la soxla te it loolu yëpp pour mu man ko foog politicien bi jox ko valeur foog sëriñ bi jox ko valeur jeex na ñoom ñett ñi après nag mu des nag léegi nii ñi ci digg bi yëpp mooy peuple bi ñoo nekk ci digg bi ñoom ñoom ñoom ñooy kumba amul ndey ñee ñooy kumba am ndey ñoom ñoom ku ci am problème ak justice garaawul amul problème ku ci ku mu neex mën nga triander lu la neex nga def lu la neex ku mu neex mën na voilà amul problème quoi mën nga tooñ ku la neex saa yi ki nga tooñ moom mooy dem kaso mais yow moo dem voilà mën nga def lu la neex mën nga wax lu la neex ki ci digg bi nag moo tax yow moo tax événement bi nga gis noonu ça reflète carrément affaire bi li ñuy wax ni triangle bi ñi ci digg bi nag mooy peuple bi ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne lépp ça léppay tour joué pour pour lépp leen di màbbal en te li ci gën a yéeme mooy peuple boobu ñoom ñoo téye ñi ci des te nanguwuñ leen lâché ndax jàpp nañ ne bis bu ñu leen lâché torox ñoom ci seen bopp xam nga loolu moo gën a gën a mooy exemple xar mi rek xar bi nga xam da koy yeew fii téye ko yeewu ko fii di ko jox tuuti ngooñ ba pare gëmloo ko ne ko soo dof dof loo ba rëcc yow yaay torox yaay ñàkk te yow yaa ko yeew de mais gëmloo nga ko ne soo soo dof dof loo ba rëcc yow yaay ñàkk c'est bon nga toog fii fii ñu la yeew en captivité toogal fii peuple bi noonu lañ mel en fait voilà voilà gaa yi ci des euh, mooy groupe boobu triangle boobu peuple bi ñoom ñoo yor échelle bi leen yëkkati mais ñoom li lay gëmloo mooy ne échelle bi nga téye nii xoolal sa maanaam mi ngi mel ne tey nga téye échelle bi nii teg ko ma man ma yéeg di yéeg ci échelle bi man di yéeg di dem yow nga téye xam nga loolu daa metti mais man dama lay gëmloo ne la saa gis nga boo dof dof ba bàyyi échelle bi ah yow yaay daanu yow yow yaay daanu mais gëm nga ko quand même waaw non si échelle bi ñëwee moo ko bàyyi métti na mais bon je que bu ma ko bàyyee man damay daanu quoi voilà mais ñoom ñëpp nag ci emprise du seytaane lañ ne ah. emprise seytaane lañ ne parce que seytaane mooy digle lu bon ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha loolu la Alxuraan wax ah maa ngi ñëw seytaane moom daf leen di digg ak ñàkk xam nga lu mu lay wax yée saa waay comme gars yi nekk non saa waay nag non bul bul kii de affaire bi système la quoi système bi moom c'est nga dugg ci rek parce que sinon da ngay ñàkk ya'idukum bil faqr wa ya'murukum bil fahsha mais lu bon ñëw mu rek leen di digal hmm? mi noonu dongo la non non non déedéet du boobu. mais mais jë waaye mais sorewuñ de sorewuñ ak li ngay wax de dégg kon seytaane moom euh, moom kon xam na xam na boromam moo tax day waat ci moom te buy ñaan it yàlla lay ñaan seytaane yàlla lay ñaan ñaanul keneen sauf que euh, ba pare seytaane day wax ak yàlla xam nga loolu loolu même ci nitu yàlla yi pour ku am accès boobu dafa jafe mooy di wax ak yàlla yàlla di la tontu seytaane am na loolu. looloo tax amul lu war a yéeme ci nit lu dul mu dëppoo ak li alquran jàngale ak li yonent bi sallallahu alayhi jàngale loolu rek a yéeme beneen lu dul li yéemewul. ba tax imaam Abul Hasan Ash-Shazili doon na ko wax radiyallahu anhu mu ne man damay yéemu ci ki nga xamante ne yàlla daf ko may ñaar ba pare mu bëgg beneen kii xeetu kii kéemtaan gu feeñ ci moom bu njëkk bi mooy mu dëppoo ak sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay waxamaki ak doxaluma ñaareel bi ci des moom mooy mu bàyyee boppam yàlla wiiru ci yàlla yaakaar yàlla kese am ñaari mbir yii am ñaari mbir yii ba noppi di yaaka di di di di bëgg beneen kiimtaan gu yàlla feeñal ci yow vraiment c'est parce que xamuloo li nga yor lan waaw parce que vraiment xamuloo li nga la moo tax loolu mooy kiim yooyu ñooy kiimtaan yu gën a màgg tegu ci yoon bu jub bi jub xocc bañ a dëng te bañ a dëngal seytaane nag njub googu lay bañ moo tax euh, mu ne maa ngi waat yàlla ci sax nooteel sax màggaay ne man daal du ma deñ di leen beewloo fii seen ruux yaa ngi seen yaram xam nga beneen mbir bi muy wane mooy ne seytaane am na lu ñu tuddee xam-xam ci diggante ruux yi yaram yi bakkan yi mbooti yooyu maanaam seytaane daf am na ci maîtrise loolu tax mu xam nan lay def ba nit ki dëng maanaam parce que fi muy ja maanaam la fait que mu am maîtrise ci système boobu yëpp ak nan lañ duggantee moo tax muy xam nu muy dëngalee nit ki bon loolu mooy boo ci yokkee expérience bi mu acquérir au fil au fil des millénaires nga xamante ne ay façon yu nit ñu bëree bari jaar nañ fi ñu bëri rëcc ko ñu bëri voilà mu dóor ay plan yu bëri yenn yi jàll yenn yi foire muy xool encore donc voilà ak ak acquisition expérience boobu mu taseeg ay sëriñ yu bëri yu yu yu yu ay taalibe yu bëri mu mu mu leen en échec ñenn ñi mu réussir ci ñenn ñi réussirul donc ci réussir ba jàll moom après loolu da ci jëlee expérience ne bu beneen yoonee erreur bi ma def ba waaj rëcc bu beneen yoonee du ma def mu erreur bi voilà tactique bi la ñu ko wax tactique bi tactique bi day day day changer ko <laughs> c'est damay changer tactique bu beneen yoone yépp et que bi réussir boobu laay fexe maintenir ba pare améliorer ko. cest waaw en tout cas intelligent na ci ci ci ci ci ci domaine bi waaw par contre intelligent wul dara buñ ko xoolee ci ni mu doxale amul tax intelligent wul parce que mënoon na laaj yàlla mu jéggal ko te mu tuub daal di teguwaat ci yoon bu baax mais deful loolu coono gi muy def yépp li ko gënoon a yomb mooy ñaan yàlla mu jéggal ko te mu mu jéggalu tuub yàlla ko jéggalu mu jéggal la mu dem tuub daan dem topp yoon bu baax looloo gënoon intelligent parce que parce que intelligence am moo fa yeegul <laughs> et que et que moom conscient na ci ne moom il est damné et à jamais <coughs> yàlla noonu la ko bindee te ni c'est fini moom alko na mais su muusoon effectivement. moo yàlla bindaalewu ko muus googu muus gi tax mu mën a tuub dugg ci lislaam moo tax am na gaa yi dañ koy nettali euh, xaw ma nag nettali gi luy cosaanam mais seytaane dafa toog benn bés ne ne man daal sama problème bi mu am ak yàlla daal bu ba léegi kenn waxu ci kenn nanguwu ci wax te daal wax dëgg yàlla loolu nag lii waroon lañ ci am nuñ ci wax daal vraiment mais bàyyi ma noonu rek ah ah mu am ku mu ko wax maanaam benn yeneen wax nitu yàlla daal mu wax ko yàlla yàlla ne ko non man kay li ma koy laaj yomb na moom Adama laaj ko la ko sujjóotaloon mu bañ li ma koy laaj yomb na bàmmeelu moom Adama ngi ne na dem sujjóot bu sujjóotee rek. ma ko li ci des yëpp léegi problème dootul amati ma wax ko mu ne ko non nag non mais yàlla nag kon bëggul ma tuub parce que Adama bi muy dund mu bañ ko sujjóotal léegi mu nekk ci baam na li ma dem di ko sujjóotal <laughs> ah non <laughs> finalement mu résigné wu bon wax jooju voilà xaw ma. xaw ci xaw ma luy cosaanoo voilà xaw ma luy cosaanam waaye ala kulli liñ ci namoon rek mooy ne seytaane ak lu manti xew du tuub du jéggalu moom moom au mu ñaan yàlla jéggal ko mu naan ko yàlla may ma temps bu ma toogee fii pour ni ñi di calculer ni pour bu mën a sànq gaa yi quoi moom loolu moo nekkoon calculam au mu ñaan yàlla jéggal ko rek benn yoon wala mu dabaatal rek.

mais ak lu mënti xew mooy tuub gi ci boppam moom il est condamné pour pour pour bañ a tuub dégg beneen bi ci des bi ñuy xamee ci lii mooy xeeb bi seytaane xeeb doomu aadama yi maanaam moom jàpp na ne foo ay dañ quoi damay ñëw rek sant leen quoi ñoom doomu aadama mais damay ñëw rek sant ko quoi yàlla gis nga gaa yi ah eh, léeg-léeg ñu fàttali ko benn waykatu dafa wax benn wax du du a bàyyi xel dafa ni seytaane dafa ñëw ci sa maam maanaam maam Adama alayhi salaam fekk ko mu nekk biir àjjana mu waat ci yàlla ne ko maanaam mu waatal ko yàlla ne ko daa bëgg rek mu des àjjana te du deewati loolu moom moo tax mu mu waatal ko ko noonu la ko naxe génne ko mu génne ko àjjana ah mais yow seytaane doxul ak yow noonu de seytaane ni mu doxal ak yow mooy daa taawaat ne yow doo dugg àjjana ah sa maam dafa waatoon ne dafa bëgg mu sax biir àjjana noonu la ko génnewee mais yow dafa waat ne yow comme mosoo faa dugg te sa maama nga fa won mu fexe ba génne ko fa te xam nga nekk biir àjjana ba pare ñu génne la moo gën a jafe ke nga nekk ci biti nga duggul nga dugg mu gën a parce que au moins ki nekk biir àjjana moom gis na la fi xew xam na ni àjjana mel moom carrément de dund affaire yi neexa yeeg lépp lay dund ba pare ñu waatal ko ne ko non bëgg rek mooy dañ lay conseiller dañu bëgg nga sax fii et cetera ba génne mais yow mi mu nax yow mi mu waat ne faw dana la dana la teree dugg àjjana yow moom war ngaa def attention voilà war ngaa def attention mais nag comme ne alxuraan waxe wa laqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattaba'uhu illa qalilan minal mu'minin iblis gi mu am ci nit ñi maanaam jàpp gi mu jàpp ne nit amul mu moom neex naa nax iblis moom noonu la jàppee nit gis nga ni mu xeebe moom Adama ba ni lu ko sujjóotal noonu la la xeebe maam lu ko raw la la xeebe jàpp na ne sam xel dara nekku ci dangaa neex a nax moom loolu la jàpp en fet da la mépriser dafa am benn mépris mais yéeme yéeme ci yow en tant que nit dafa la am mépriser mais carrément moo tax gisoo muy waat naan duuma denc leen sànq moo tax njortu gu ñaaw googu mu am ci nit ki nit ñu bari dëkkal lañ ko nag nit ñu bare bare bare dëggal lañ mu ne ñu néew a néew a néew a néew ñoo mu ne xaala xaala hmm? mu ar-rabb borom bi moo tax bi seytaane waxee lool xam yàlla tontu daf ni ko waa izzati waat naa sama nooteelu nguur wa jalaali ak sama màggaay bépp xelu mindi fi laa azaalu duma dañ aghfiru di jéggal lahum ñeen leen maa feek istaghfiruni ñu ngi sàkk ma jéggal leen feek ñu ngi sàkku sama njéggal man duma dañ di leen jéggal danaa leen di jéggal tout le temps voilà la ko loolu la ko yàlla ton maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne euh, ne njéggalu borom bi subhaanahu wa ta'aala mi ngi ci suñu portée et saa yu ñu demee ba rëcc rëcc am seytaane rëcc rëcc euh, defal ñu ay rëcc rëcc rek ñu nit nañ gaaw delluwaat ci yàlla mu jéggal ñu mhm. voilà. Euh, euh, mhm. dama déedéet jinne doomu Iblis la. jinne. waaw comme ni mu amee ay nit ñu bon te doom moom aadama lañ te moom aadama daa baaxoon noonu la amee ay jinne yu baax te doomu iblis lañ te daa ba non un voilà moo tax njéggalug yàlla dafa yaatu moo tax mën nañ koy sàkku di ko ñaan njéggal tout le parce que moom day jéggal comme ni ko waxee wa inni la ghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa ihtada yàlla ne giñ naa ne man de damay jéggal jég kuy jéggale bàkkaar la ci mbooleen ñi nga xamante ne dañoo tuub dellu siwaat ci yàlla bàyyi yu bon yi nekkoon ba pare gëm te dëggu ci gëm ga ba pare di def lu baax ba pare tegu ci yoonu jubbi ñii moom danaa leen jéggal maanaam aussi kon foog mu sincère tamit xadis euh, boobu mu ne axrajo solo na ko imam ahmad moom na xam hakim saxaw wéra na ko Tabaraani tamit solo na ko fil awsat mooy moo jamal awsat wa qaala al-Haythami al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami nee na rijaaluhu ñi solo xadis bi rijaalu sahih ñoo ñi solo xadis yu wér yi wal Bayhaqi moom wal Bayhaqi solo na ko tam fil asmaa wa sifaat ci téeram boobu wa Abu Ya'la tamit solo na ko an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dégg nga mu ne qaala wax na rajulun benn waay ne yaa rasulallah ay eh, yow ndawal yàlla lay sallallahu alayhi wasallam ahaduna awaa ah, am waa kenn ci ñun yës nag muy def bàkkaar nag waa luy xew waaw bu kenn ci ñun defee bàkkaar luy xew fa qaala sallallahu alayhi wasallam ne yug tabu def na ko bindal alayhi ci kawam qaala rajulu mu ne waa ji daal di su ma topp yastaghfiru mu daal di tuub minhu mu daal di jéggalu minhu ci bàkkaar bi wa yatuubu te mu tuub dellu ci ginnaaw fa qaala yonent bi sallallahu alayhi ne yow far def na jéggal la woo ñeel koy taabu te def na nangu tuubam alayhi ci ko moom fa qaala mu wax ar-rajul waa ji continuer ne fa yowlu muy dellu mu delluwaat woyos na bu mu defaat bàkkaar bi waaw bu delluwaatee defaat bàkkaar la fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yuktabu def na bind alayhi ci kaw fa qaala mu wax ar-rajulu nit ki waa ne ba tey su ma topp yastaghfiru waaw bu saaku njéggal minu ci moom waaye tuub demu mu delluwaat na waaw bu qaala yonent bi sallallahu alayhi ne yuktabu def na bindaat alayhi moom bàkkaar bi wa qaala mu ne waaw su ma topp nag waa léegi yastaghfiru mu jéggalwaat minu ci moom waaye tuubu te mu del tuub nag qaala yonent bi sallallahu alayhi ne yoo faaru def na jéggal la xooñeel ko wayu taabu te def na nangu tuub ala yi ci moom walaa yamullu walaa yamallu du tayyi allahu bur yàlla xatta tamallu mbete xanaa yi ngeen tàyyi yàlla du bàyyi di leen du deñ di leen jéggal même boo leen demoon ba tàyyi sax moom day continuer di man di jéggalaate boo leen demoon ba saa yoo leen demee ngeen di jéggalu ngeen di jégg maam yéen boo leen tàyyee mbete boo leen di woon sax ba tàyyi sax yàlla du tàyyi waxuma nag boo leen tàyyiwul yéen voilà waxuma tàyyi boo leen tàyyiwul dégg nga mu ne hadith bi akhrajahu solo al-Hakim wa saxawa téeral na ko imam wal Bayhaqi tam solo na ko Tabaraani fil Kabir ci Mu'jam al-Kabir an Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu saxaaba boobu moo ko solo wa qaala al-Haythami imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami rahimahullah nee na isnaaduhu hasan ci àllaleen gi baax na mu ne qaala Rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tey ne maa asarra maa asarra xuusul man ki nga xam ne wala nuurul ci bàkkaar man ki nga xam ne istaghfara day sàkku njéggal wala wa ma asarru walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun comme ni alquran wax ñi nga xamante ne duñu nuur ci seen bàkkaar yi ñu ci wéy fekk xam nañ ne lii baaxul voilà yenent bi sallallahu alayhi di melale kii nuur muy joxe exe muy muy leeral lan mooy nuur ci bàkkaar parce que nit ki nuur ci bàkkaar moom kooku ak kooku euh, wuute nag àtte ak ki ci nuurul ki ci nuurul yàlla da koy jéggal niki noonu dafa bokk ci tagg bi ne euh, euh, ndax dafa bokk ci taggu ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal yàlla ñi leen yàlla le mooy bokk na ci alkaazimiina ghayza wal aafina anin naas daan ne wallaahu yuhibbul muhsinin ba pare ne dafa bokk ci ñi rafet yàlla ñi rafetal ni mais ci biir loolu daf cee boole waale ñi nga xamante ne mooy euh, ñoom duñ ñuur ci bàkkaar ñooñu dañuy bokk ci ñu ragal yàlla ba pare dañoo bokk ci ñi yàlla bel boole ci ne ñoom dañuy rafetal te du ñuur ci bàkkaar mu ne maa asarra nuurul ci bàkkaar man ki nga xam ne istaghfara day sàkku jéggal kooku mënuñu ko boole ci ñu ne dafa nuur ci bàkkaar mu ne wa in aada donte dana baamu fil yow mi ci bis bi dina delluwaat wa in aada donte dana delluwaat fil yow mi ci bis bi saba ay namaratan juróom-ñaari fukki yoon maanaam même bu fekkee ne nit ki soixante-dix fois ci même jour bi day def même bàkkaar bi mais a chaque fois mu def ko mu daal di tuub tuub bu sell sincère ci dëggu jéggalu yàlla mais mu sincère mu dëggu kooku duñ ko boolee ba tey ci ñun ci ñun ci ñu continuer di wéy ci benn bàkkaar xam nga wéy ci bàkkaar synonyme maa tey la yàlla bëgguloo di man xam naa ne bëggoo noonu dama koy def def ko pare daal njëkkewu ma ko fi du ma ko fi mujjee ah dem defaat ko garaawul ah ñi ci des tam ci lool la ne kooku moom musir allah kooku kooku dafa nuur ci bàkkaar daf ci xuus da ci nuur kooku daa lab ci bàkkaar meen lab booy ko noyyiwu kooku géeju bàkkaaram yi ñoo koy alak parce que daf cee lab géej boo mënta féey te dugg ci biir rawatina nga dem ba fi nga xamante ne xóotaay bi ay kilomètre kilomètre la nga dugg fa sànneeku sincèrement boo deewee yaa ko def sa bopp mooy dañoo nuur ci bàkkaar mooy ñooñu voilà wala def bàkkaar ne aw ma choix xam nga dëkk boo fi nekkee bon foog yenn yi xam nga mënoo cee mucc quoi. justifier bàkkaar. justifier bàkkaar. voilà justifier façon mënta ñàkk quoi affaire bi de toute façon nii la mënoon demee non mais xam nga rek c'est àdduna bi léegi ah xam nga rek c'est dëkk bi léegi. man li ma jaaxal mooy baat boobu dama koo dégg fu ma mës a dëkk mës naa koo dégg mësuma dem benn ville bu ma mës a dëkk lu dul dinaa dégg lay woowu muy Afrique muy Europe fu ma mës a dem dégg naa baat lay woowu mais c'est que dëkk bi léegi c'est que xam nga jamono ji léegi c'est que xam nga adduna bi la xam nga maanaam ne dañuy justifier bàkkaar bi parce que loolu mooy lan mooy yàlla man bàkkaar bi bu ma ko defee yaa ma ko teg parce que circonstances yi nga ma teg de lieu wala de temps moo waral man ma def lii kon nag man je suis man du ma fautif ci dara lépp yow yow yàlla loolu mooy dëkk bi nii la mel moo tax ba maanaam loolu moom en substance loolu lay tekki man duma ma fautif boo bañoon ma tooñ la yow yàlla doo ma teg ci circonstance yi kon yow la voilà man voilà léegi def naa ko alors ki nga xamante ne sincèrement dafa tuub dafa ne sincèrement affaire bii nag moom danaa ko bàyyi te mu dëggu ci moom kooku même bu amee faiblesse bu amee faiblesse di retourner waat ci bàkkaar bi pendant soixante-dix fois par jour bokkul ci ñi nga xam ne dañoo nuur ci bàkkaar lii dañ ciy xamee beneen mbir mooy seytaane bokk na ci armam yu gën a diis yu gën a armement yi nga xam ne moom lay utiliser te ñu fatal mooy ragal gim lay ragal loo tuub saa yi c'est affaire bi tuub tuub léegi non te nga bàyyi rek parce que après de toute façon da ngay delluwaat rek da nga ciy delluwaat rek loolu seytaane koy def te dafa bokk ci arme yi muy utiliser te day marcher léeg lu bari day marcher ndax danaa la de toute façon def nga ko léegi bon de façon ci kanam yi tuuti di nga ko defaat ah wala de toute façon fii suba rek demain après demain di nga ko defaat tu vas reprendre les mêmes erreurs donc jarul ngay tuub xoolal xaaral attends attends da da d'être prêt quoi xaaral nga pare ci sa bopp bi tranquillement voilà voilà bu ko defee nga toog naan woye naa xaar pare naa xaar parce que instant bi je suis pas encore prêt c'est que ma maanaam doomu aadama ni mu ñemee yàlla dafa extraordinaire c'est-à-dire que ni mu nangoo défier yàlla mais c'est extraordinaire c'est inimaginable mais mais ça ça dépasse l'entendement si yàlla ne ko defal lii mu ne ko pareegu ma yàlla ne ko bàyyi lii nga ne noo pareewu subhaanallah wala comme Sénégal rek gars yi naan loolu ci encore jeune da ngay boo nekkee jeune da na leen yàlla nañu waaye waaye moom tu sais taal temps àdduna mi ngi sa kanam looy daw bay daanu mais en fait c'est que li ñu comprendre loolu mooy. que xamuñu kañ la ñuy dee sont encore jeunes mais kañ la ñuy dee te même bu doon deewu mais même boo deewu la ah, même buñ la garanti woon da ngay dund mille ans mais lan mooy tax yàlla ne la bul def lii nga ne danaa ko def parce que tout simplement damaa toll sama digg doole. ah comme li Alxuraan wax awalam yaraw anna allaha alladhi xalaqahum wa ashaddu minhum quwwa xanaa gisuñu ne yàlla mi leen bind moo leen ëpp kàttan et puis loolu li muy impliqué dafa garaaw en fait mooy lan mooy dama toll jamono joo xamante ne ñëpp soxla nañ ma lépp soxla ma yàlla itam soxla ma voilà àdduna soxla na ma yaa ngi dégg xale jigéen ñi soxla nañ ma yaa ngi dégg bërëbu texee dikkaay yi soxla nañ ma hein ngi dégg euh, bon stade soxla nañ ma caaxaan soxla nañ ma réew mi soxla na ma ma doole sama xel samay waajur soxla nañ ma samay mbokk soxla nañ ma samay xarit soxla nañ ma mais ñëpp ma soxla yàlla tamit soxla na ma bon maintenant ce qu'on va mooy bon yàlla yow yàlla yow xaaral attends muñal muñal ko léegi ñu dem ba benn moment euh, voilà kenn soxlaatu la xale jigéen ñi soxlaatuñ la yaa ngi dégg bu doon sax nit ki day day day tëb miir di di fab yëfi jàmbur léegi mënatu la tëb miir wala bu ñu ko dàqee du mën a daw reyal du mën a daw waaw daw yu sabar gi soxlaatu ko parce que yaramam mayatu ko yenn pàkkarñi yi yaramam mënatu ko téye daal peuple bi ah, réew mi soxlaatu ko parce que au-delà de 60 ans dootuñu ko soxlaatu parce que retraité bi quoi léegi retraité may nañ la loolu kenn soxlaatu la nga ne bon léegi yàlla comme que kenn soxlaatu ma bon boo demee ba bërëbu te di kay yeeg say moroom sëkk nga fay fekk pour ngeen te te am na yenn yoo xam ne bon du la jubu daal d'ailleurs sax boo fa defee doo fecc kenn ah ni nga def dëkk boo demee mën a jàpp loxo benn xale bu jigéen ngeen fett yooyu léegi bii par doo ko mën boo demee kooku mu ne la moom père moom père <laughs> wala wala grand père <laughs> donc finalement finalement yow kenn soxlaatul nga ni léegi yàlla bon ñee pare nañ ci man léegi maa ngi nii ñëw na ngeen foog ne loolu turu yàlla la loolu yéen foog ngeen ne loolu xel xel mu rafet dina jox yàlla loolu. nit sax boo <laughs> <laughs> yàlla sax mais li li extraordinaire mooy la wax léegi rek. yàlla ne la defal nangam nga ni mais je ne suis pas encore pare bu ma te ku fi waxoon doomam defal nangam mu ne ko pare gu ma mais loolu mooy meru àddunam ak àllaxiraam léegi yow nga koy wax yàlla mooy yàlla pare gu ma je suis pas encore prêt boo xam nga affaire yi pour nga loolu yëpp seytaane moo koy def nit mooy dugal ci bopp bi ne ko non c'est affaire yi foog nga pare dans ta tête sinon da ngay récidiver sinon nangam nangam loolu seytaanee koy def ci bopp nit maanaam loolu bokk na ci li ñuy xamee ci xalis bi et que risque de récidive boobu en réalité du risque xéewal sax la faf parce que gis nañ ko ci beneen xadis bi ni nit ki la fekk muy jéggalu tout le temps di defaat di jéggalu tout temps di récidiver te tey bu tey sincère ci jéggalu gi finalement yàlla lu muy wax am naa sama jaam boo xamante ne xam na ni man maay jéggale te man lay tooñ maanaam sensible na ci loolu léegi na def lu ko neex jéggal na ko lu mu defati garawul voilà wa loolu te loolu kii bàkkaar ko mën a am loolu kii bàkkaar am loolu dégg nga euh, boobu na axrajo solo na ko Abdu ibn Humayd wa Abu Dawud euh, wa Tirmidhi wa Tirmidhi wa Abu Ya'la wal Bazzar wa ibn Jarir at-Tabari wa ibn Abi Hatim al-Bayhaqi fi Shu'ab mooy Shu'ab al-Iman an Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala as-Siddiq moo solo hadith wa qala ibn Hajar mu al-Asqalani fil Fath ba Fath al-Bari mu ne isnaaduhu hasan ca la léegi baax na dégg nga loolu moo tax mu ne nag léegi nag muy wax ne wa kullu zambin bépp bàkkaar boo xamante ne xamalaka daf laa yóbbee ala istisgaar ci ngay xeeb ngay tuutal nafsaka ngay tuutal nafsaka sa bopp sa bakkan waxtiqaariha ak nga di ko xeeb wa tawaadoo ak ngay sa bopp di torox di wàccee sa bopp di woyof waaw wa tawaadoo ak ngay woyof li ibadillah ñeel jaamu yàlla yi fa huwa loolu taatun topp yàlla la maanaam bàkkaar boo xamante ne soo ko defee ba pare danga naan non mais man man nag maa doy waar quoi man maa vraiment vraiment man man ku doy waar laa maanaam nga yëg am sentiment boobu bokkut ak euh, maanaam mu leer léegi tam maanaam bokkut ak li wolof yi di def euh, wolof yi damaa gis ne am nañ habitude boo xam ne vraiment du lu gërëmu euh, ndax dañuy faral di waxee noonu. maanaam man maa ma man maa bon maa doy wax man ku doyadi laa maa gën a bon ci nit ñi en fait amuloo pour ne yaa gën a bon ci nit ñi wala yaa ci gën a baax parce que loolu xam-xamu mbir moomu ci yàlla la ne voilà li nga mën a li nga mën a wax mooy nga bañ a gënale sa bopp ci kaw kenn parce que yàlla moom moo xam ku gën ak ku gënul comme li Seydina Omar wax rek radiyallahu anhu tey fi mu toll bu ñu ñëwoon àjjana yi ba àjjana àjjana léegi kenn nit rek fay dugg mais day yaakaar ne moom la ngir yaakaar gi mu yaakaar yàlla mais bu ñu ñëwoon sawara tamit kenn rek fay dugg day jàpp ne moom la. voilà maanaam état d'esprit boobu rek am solo maanaam nekkuloo fi pour di comparer sa bopp ak ñeneen ñi. déedéet beneen bi ci des nag mooy euh, maa fi gën a doye di man maa man maa gën a bon ci nit ñi maa gën a lii te fi mu toll lii wane ne du dëgg tey bu benn waay jóge woon fële yow ne Moodu yow Moodu yow yaa gën a bon ci nit ñi yaa doye di yaa xeebu ceeb rek nga mer mais da funki fi yëpp di ko funki di nga mer mais léegi lu tax bu fekkente ne loolu la lu tax ngay wax nekkoon kon yow yaa gën a bon ci nit ñi lan lu tax loolu attitude la boo xam ne vraiment gërëmuwul voilà li gën daal mooy nga considérer sa jaam nga sa bopp jaam ci biir jaamu yàlla yi et kenn ku ci nekk ci jaamu yàlla yi am na ci lu la yàlla teg voilà bàkkaar nag bii tax nga ni maanaam bii tax ngay mën a raisonner noonu bàkkaar boobu en réalité biti bi zahir bi bàkkaar nag mais en réalité topp yàlla la parce que moom mooy tax nga mën a toroxlu ci yàlla nga mën a sincère ci ci wàcc gi ngay wàcc sa bopp mu sincère ci yow mu dëggu ci yow d'ailleurs loolu moom moo tax nitu yàlla yàlla di leen nattoo ay bàkkaar moo tax boo xoolee nitu yàlla yi dëgg souvent yàlla da leen di nattoo benn défaut benn wala ñaar et cetera na la leen nattoo defoo ci seen bàkkaar yi bëri na ci nit yàlla yàlla defal loolu. nga xamante ne ñoom ci seen bopp dañuy xam ne lii man sama défaut la mais mënuma ci mënuma koo mënuma tàqali ko ak moom am naa problème pour tàqali ko ak défaut bi ak bàkkaar bi mënuma am la moom problème pour tàqali ko moom justement yàlla dafay bañ ñu ñu dem ba rëy ñu dem ba ba ba ba ba ba xeeb nit ñi ak tamit di bañ a euh, di bañ a comprendre lu tax nit ñi mel nii parce que bu nit ki parfait woon maanaam du def benn bàkkaar du def benn amul benn défaut finalement ñeneen ñi ci des lay blâmer te fo foo maanaam kooku finalement day day jàpp ne moo gën nit ñi. loolu moom moo tax loolu nattu la nii rek ci zahir bu leen yàlla tegal. ngir ma la buñ demoon nag ku ci dem nag ba sa xol carrément aju ci yàlla ci anam goo xamante ne loolu dootu la dalati mukk bàkkaar boobu yàlla yëkkati ko ci yow natt boobu yëkkati ko mu waaye wa kullu ta'atin bépp topp yàlla boo xam ne xamalat ka daf laa yan daf laa yóbbee ala ta'zimi ci ngay màggal nafsaka sa bakkan di màggal sa bopp waru yete ak ngay gis fadliha ak ngëneelam wa ta'aliha ak yëkkati koom alal naa ci kaw nit ñi fooy yow loolu moom maa feetul ak mooy yàlla la tey bu jàppee ni yow fi mu toll sa julli yu bari yi maanaam guddi gi yëpp da koy naafila la que gars gars yi moom maa leen gën liñ leen di liy tegtali ne maa leen gën mooy man guddi gi yëpp dama koy naafila maanaam loolu moom dafa leer quoi loolu loolu palpable la ko man guddi gu nekk dinaa def téeméeri rakka kon xam ngeen ni maa gën gaañ c'est une évidence ku mën na def jarul werante ku mën rek na def voilà ak yu mel noonu jàpp ne daal yaa gën nit yaa leen gën a baax yow c'est parce que li ngay def yaa ngi def li yaa ngi def li yaa def lii te gaa yi def ñu loolu donc ça veut dire que yaa leen doo seet moroom loolu en réalité jëmm jëf jooju en réalité mooy yàlla la parce que moom moo tax ba nga am attitude bu ñaaw boobu maanaam moo lu yóbbee loolu ak a neexoon nga bañoon a def loola ngir bàkkaar bu toll musiba bu toll nii nga am ci sa xol bàkkaar bu toll nii bañ a am ci yow moo tax mu indi waxu al imam ibnu Ataa'illah bi mooy fa rubba akabari ma'siyatin mooy yàlla boo xamante ne aw rafat dana jeexital ci nit ki zullan ak toroxtànge wan ki saaran akuk damm xayrun bu gën min ta'atin ci topp yàlla boo xam ne aw dafa waral ci nit ki izzan akuk nooteel wanek rëy màgg wastikbaaran ak rëy rëylu hmm? voilà hmm? mbir mi noonu dong la demee moo tax li ëpp solo en fait li nit ñi di rawantee dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ci xol bi maanaam nit ki ni muy delloo ci yàlla di tuub di te tey dëggu ci tuub gi mu tuub mu sincère ci ci xam ne ah, voilà man daal nii laa mel man dama dama maanaam dama xeebu googu dëggu ci moom mu bañ a nekk lu muy wax rek quoi damaa xeebu maanaam damaa xeebu du wax en damaa doyadi non man man mu bon mi mu doyadi mi man mu doywaar mi jarul wax na dëggu ci yow na dëggu ci yow voilà te ngay gisee nit ñi même buñ dee def ay bàkkaar nga gisee leen bëtu alhamdulilah ay yàlla de bu ko neexoon mu def loo ma bàkkaar bi yàlla su ko neexoon bàkkaar bi man la koy nattoo donc maa ngi sant yàlla bi ma yàlla yëkkati maanaam bi ma musalee ci lii mais avec beaucoup d'humilité lu tax parce que mën na la dal comme ni mu ko dale ni mu dale waa ji ba nga koy noonu la la mën a dale carrément voilà moo tax bëri na nit ñoo xamante ne li leen yóbbee seetlu woo leen loolu eh, ñii di toog a doog a tuub nii maanaam soit dañuy doog a dugg ci lislaam wala dañuy doog a tuub en fait ci ci ci ci maanaam dañoo tëjoon dañ doon tëj dëkk bi ko ñu jékki-jékki rek tuub commencé sellal <laughs> souvent gaa yooyu da ngay gis ñaare dañuy ànd ak benn fugg boo xam ne maanaam benn. voilà xaal bu doy waar bu yéeme maanaam di nekk ci affaire yi à cent pour cent di daw cent à l'heure mais léeg-léeg da nga di jékki-jékki rek gis leen gars yi ralentir mel ni dañu amortir la amortissement dafa am ci affaire yi après ñu delluwaat relativement ak xaal yu bari ba am ne commencé nekk ci yenn yu doy xam ngeen loolu lan moo ko indi lan lu koy indi. parce que début bi waa ji buy bu demee en fait comme que dafa tuub léegi tuub bi dafa sincère donc leeru leeru tuub gi seen sellte googu leer gi ñooy sotteeku ci xol bi buñ sotteekoo ci xel bi day am effet ci cëram yëpp nga gis tout le temps xol bi di tàkk ak ak leer googu mais mu nekk ci engagement mais mu nekk ci pente boo xamante ne mais vitesse croisière lay daw di dem ci yàlla sauf que après day xool autour de moom su gisee ni gars yi defuñu loolu loolu nag da gis muy commencer way kii nii la waroon def kii def def lii way kii nii maanaam ku nekk mu ngaa ñett foofu nag affaire bi loolu nag mooy nekk sababu maanaam ñi maanaam affaire bi tamit moom it affaire bi am jeexital ci moom mais bu bu fekkoon te day dem rek xoolul fenn day dem rek moom da gis noonu vitesse boobu du ko bàyyi yegg abadan mais le fait que après muy nekk ku nekk mu wax la lu ñaaw ku ne mu ŋàññ la ku ne mu jàpp ne da ngaa bon ku nekk mu voilà xeebaate xeet gaa et cetera loolu nag mooy indi ah affaire boobu mooy wàcce kii bi xaal boobu te xaal boobu su ko xësee ba perte dootu ko amati abadan mën nay mën nay continuer nag di julli di woor di nekk ci. maanaam ci yenn mbir mais xaal ba mu nekkee woon xaal boobu dootu ko amati abadan da koy perte carrément waaw ah. xaal boobu da koy perte carrément waaw loolu bokk na ci lu bari bari bëri li tax gaa yi di di doog ci en fait seen xaal yooyu di wàññeeku finalement affaire bi di nekk mooy xeeb bi ñuy xeebaate ak fonk gi ñuy fonk seen bopp benn moment maanaam xam nga moment bi muy doog a tuub day gis ne moom dafa dëngoon comme dafa dëngoon du talaa nekk di di di di di xool ñeneen ñi mais comme que léegi jàpp na ne dem na ba léegi nag jàpp na ne léegi nag ça va parce que bon pendant mois léegi mu ngi sellal léegi jàpp na ne nag ça léegi léegi nag muy commencer xeet gaa yi ñu des. moo tax ci di doog a tuub noonu bis doog a bis mu yàlla dimbalee ko mu taseeg sëriñ bu baax bu mat sëkk non kooku kooku kenn du ko téye day dem kooku kenn kooku day dem kooku day dem même da koy gis sax même ñi nga xamante ne da ngay gis koo xamante ne tout le temps day julli fajar heure tout le temps mu commencé xeeb gars yi non noo yi non da ngay waaru quoi mais dañuy maanaam muy attardé wu ci mais da ngay rek yàlla na toog ko moom it muy nelaw ba <laughs> dina julli ga mais dootul nekkati tout le temps de comme ni mu ko daan amee. nga xam ne pendant la nit mën a nelawee ba 9 mais day jékki-jékki rek affaire bi di ko dal muy biddanti biddanti yu méttee métti. si mais ak yeneen ak yeneen yu bari yu bari bari bari maanaam sentiment te loolu pourtant avant daanu ko woon dal lu tax parce que maanaam moom daanul xool kenn ak mépris boobu. même bu constaté ni sawaay de day nelaw ba 9h day jàpp ne rek bon xëy na bon voilà yàllaa ko ko nattoo et que bàkkaar maanaam wala boog et que jaaduwul jaaduwul waru ko def mu yam ci loolu mais du mépriser nit ki mais mépris bi muy jur bi muy indi mooy tax après affaire bi wëlbatiku ci kawam. te jafe na nga gis nit koo xamante ne fépp moo faraw ñépp. aka jafe nit ku raw fépp ñëpp nit ah? loolu moom jafe na trop li ñuy gis daal mooy ci côté bi moom xëy na mooy raw ñe ñenn ñu bari mais bu ñu demee côté bi mu raw ñu bari mais am na yenn côté yi bu ñu fa demee ci jëf yu baax yi nga gis ne ñu bari raw nañ ko fa tamit day soo xam ne day julli lu bari day woor lu bari day Euh, day day sikkar lu bari et cetera mais par exemple saraxe manu ci lu bari ñu bari raw lañ ko ci côté saraxe waaw ñu gis koo xamante ne day mën a day mën yii yëpp en même temps mais défendre dëgg moment bi mu ko waree défendre ak lu mu ci góobee gar ko foofu moom ñu baree ko ci raw et cetera maanaam mu raw ñëpp fépp loolu jafe na de moo tax tamit modestie boobu humilité boobu war a am waaw te xamuloo lan moo yàlla kenn ku ci nekk fi daf la ubbil ay bunt booy jaaree pour yegg si ci moom maanaam ubbilul ñëpp même buntu bi ah am na ñoo xam ne buntu julli la leen ubbil ñuy julli rek looloo leen di yeggale ci yàlla ñoom am ñoo xamante ne d'ailleurs ci muus mooy loolu même ci àdduna noonu la mel àdduna yàlla du la ubbil buntu yëpp parfois mu am benn bunt boo xam ne yow boobu ngay bëgg yàlla ubbi ko yàlla bañ ne du ubbi boobu beneen rek la lay ubbil yow boo nekkee ci bii di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg boobu du ko mukk nga bàyyi bi la yàlla ubbil fële après nga ñàkk nga dee ci ñàkk dund ci ñàkk dee ci ñàkk parce que lu tax parce que jàpp nga ne buntu bii rek a waroon a ubbeeku ngay fëgg foofu kese ne foofu alors ko yàlla ubbil na la yeneen buntu boo demoon ci yooyu buntu lépp ubbi ko ci wàllu yàlla tamit noonu la demee dafa am ñoo xamante ne yàlla da leen ubbil buntu buntu euh, par exemple julli kooku daa war di saxoo ci loolu maanaam ni ngay xamee ne nag bi yàlla da la ko ubbil mooy yomb gi mu lay yomb ak maanaam ak ak noppal maanaam ak bànneex gi ngay yëg ci boo ci nekkee nga xam ne buntu bi moom yàlla ubbil na ma ko am ñoo xamante ne buntu woor la leen ubbil am ñoo xamante ne buntu asaka la leen ubbil kii saraxe am ñoo xamante ne buntu nekk ci service su nit ñi la leen ubbil voilà nga xam ne dañuy serviable service nekk lu gaa yi soxla ñu nekk am ñoo xamante ne euh, buntu di di di di defar ay diggante yu yàqu la leen ubbil voilà voilà et cetera ku nekk ak bunt bi mu la ubbil bunt bi bunt yi du du jeex mais yow munoo jël sa bunt rek jàpp ne am na ñoo xam ne buntu xam-xam la leen ubbil mais yow munoo jël sa bunt jàpp ne bunt boobu rek moo baax et que ñeneen ñi seen bunt yi baaxul et que ñëpp dañoo war a mel ni yow mbir mi tam du demee noonu léeg-léeg ngay xeeb jàmbur ci bunt bi ko yàlla ubbil ndekete yoo bunt ba mu ko ubbil moom dafa yaatu ba nga xam ne moom ba mu ci jaaree ca la dem bu yàgg te yow yaa yow yaa ngi ci yoon bi pour dugg ci bunt bi ba léegi moom dem na bu yàgg ci buntam moom moom yegg na ci yàlla ci buntam bu yàgg. te ci zahir. te yaa gën a ci zahir ci biti moo tax buntu yàlla yi dafa bari ay buntu. voilà moo tax yoon yi bëri mais nag am na ñoo xam ne yàlla da leen a ubbil doo bunt yu bëri am ñoo xamante ne benn bunt la leen ubbil ñenn ñi ñaar ñenn ñi ñett ñenn ñi ay téeméeri bunt ñenn ñi ay millions yi bunt mais musiba gépp musiba mooy concentré ci bunt boo xamante ne yàlla ubbilu lépp yow bu dee xam nga am na ñoo xamante ne mën nañoo toog gis nga buñ jullee timis mën nañoo toog di sikkar sikkar sikkar sikkar sikkar ba gee jot ñu julli toog sikkar ba fajar mën nañ ko ci benn jàpp lañuy jàpp bi ñu jàppoo moom la ñuy def noonu am na ñoo xam ne mën nañ lool ñoom yàlla da leen bunt boobu mais am na ñoo xamante ne vingt minutes kese buñ ko toogee sikkar ko sonn nañ voilà par exemple kooku dina sikar mais na sikar solo ay possibilité solo li mu mën a teewlu li gën quantité bi mu privilégier quantité bi ci qualité bi après mu dem yoonam mais mu am na mais kooku noonu yàlla du ko xañ buntu yëpp du ko tëjal buntu yëpp am na yeneen buntu yu mu ko ubbil peut-être peut-être ubbil na ko buntu sàkku xam-xam peut-être yàlla ubbil na ko tamit maanaam buntu saraxe peut-être que yàlla ubbil na ko buntu di defar ay diggante peut-être que yàlla ubbil na ko buntu jàng alxuraan peut-être que yàlla ubbil na ko buntu woor peut-être yàlla buntu maanaam et cetera kii yàlla ubbil ko buntu bi yàlla ubbil ko buntu yee li am solo mooy kenn ku ci nekk na concentré wu ci buntu yi ko yàlla ubbil te bu mu xeebal kenn buntu bi ko yàlla ubbil parce beneen bi ci des mooy xamoo ko fi mu toll fi mu toll ñun ñi ngi nii ñun ñi ñëpp ñi ngi nii toogandoo bokk jotaay mais kenn ci ñun xamul moroomam de manière parfaite kenn ci ñun kenn ci ñun xamul dëgg-dëgg yàlla buntu yi mu ubbil moroomam maanaam yépp lañ bëgg a wax kenn ci ñun xamul mais nit ki dina xam ne ah man de yàlla vraiment yombalal na ma jaamu yàlla sàngam loolu moom bu ko kii rek concentré wul concentré wul foofu rek di dóor di téye rek tëw bàyyi mais bul tax bu mu tax nga sàggane yeneen yi ci des mais que boobu moom yooyu la yàlla yóbbala mais facilité ko waaw si am na benn caaxaankat euh, da daan def euh, maanaam ci mpo ci yi dañ daan gañe ñu bare bare bare maanaam équipe bu ñu tasal daanaka dañ lay rajaxe mais biñ la laajee ne leen mais yéen nan ngeen di def ba tout le temps ngeen maanaam ngeen koo leen tasal rek ngeen écrasé kooku waa noonu moom li mu tontu mooy dane ñun saa yu ñu amee équipe bu ñu war a fubalal maanaam bu ñu war a fowal beneen équipe bi ni ñuy def mooy dañ naan mooy dañuy jël suñu attaquant bi gën a baax bi dàq dugal. bi gën a aay ñu boole kook défenseur bi gën a nooy ci beneen camp ba pare bal yëpp ñu koy jaarale foofu waaw bu ko defee score bi élevé waaw bit yi di di di toppante maanaam exemple la bu ñu joxe doon teg maanaam ci mais pour wax ne maanaam boo amee benn kii ba xam ne eh, man de yàlla yombalal na ma jaamu yàlla bii concentré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 am na sëriñ yoo xam ne xaalis ñii dañ koo fuur ko taal ñii dañ ko def xam ne xaalis boo xam ne origine xaalis bi da ngay bàyyi xaalis bi wala nag dafay jarul gëstu wala bu jarul nga gëstu ko nu ngay doxalee xaalis bi ñu non jarul laajte. jarul laajte parce que euh, li ñu la dafa bokk ci maanaam ndax en principe. en principe alal ji fi mu jóge dagan na ba mu des mu luus koo xamante ne euh, yàgg nga koo xam xam nga nangam xam nga ni voilà euh, lii moomu ko wala jàpp nga ne lii fa mu ko jëlee warta baax et cetera ngir ay mbir yu zahir ay indice ngir ay indice mooy qarina yi yii lay wan ne lii baaxut ci kaw loolu rek nga mën a defee lool mais su dul loolu jarul laaj jarul def dara da jël rek parce que dañ la ko may dangay jël rek waaw parce que yàlla du la du la du la laaj maanaam alal ji fi nga ko jële fa mu jaar foofu fu mu jógee maanaam ba moom benn benn équipe bi rek étape bi rek la lay laaj mooy yow fu nga ko jële mais pas fa waaw fu nga ko jële nag kooku fu mu ko jële maanaam mu ngi mel ni tey nga am patron boo xamante ne day jëfandikoo riba lu bari wala euh, koo xamante ne euh, par exemple euh, ngay liggéeyal koo xamante ne masalan alalam c'est sûr que fi mu koy jëlee daganul même bu dee loolu la yow li nga séq ak moom te loolu dagan yow loolu rek lañ lay laaj voilà. mais waaw waaw waaw denc waaw. waaw. léegi nit moom bu joué pour denc alal joo xaraam bi. non maanaam da mu mayee bu loolu euh, tout dépend bu fekkente ne dama ko jël. maanaam bu ma ko jëlee moom def ci dafay jàpp ne euh, ndëgër laay la maanaam day jàpp ne ndëgër laay la c'est-à-dire que comme may naa ko sàmba Samba jël na ko donc daal lool day tegtale ne maanaam moom daal en fait da koy consoler bu dee pour loolu doo ko jël mais su fekk internet daf la ko may euh, parce que alalu euro million en fait duñ ko delloo xam nga bu doon lu mu sàcc la dañ daan ko ne ko delloo fam ko sàcc comme ko sàcc mais alalu euro million du ko delloo bokkul kenn du ko delloo donc moom bu la ko joxee da ngay jël ah, ba mu des su fekkente ne day day loolu day tax mu jàpp ne li mu nekkee baax na maanaam bu dee loolu loolu ànd naag leeral googu ci bopp bi rek baax na fekkee fekkente ne àndul ak loolu nag moom loolu du baax. mais du mën a am rétrocommission. maanaam. mooy parfois mu jóge ci yow mu am difficulté par exemple nga yëg ci doom ku takku nga may ko moom ci moom mi mu tëdd woon. maanaam loolu comprendre ma. mooy ki mu wax exemple. waaw ki la may kii joué may la ko un million d'euros. Mhm. jamono dox nga yékki deux cent mille euros par exemple nga jël may ko jàppale ko wala yu demee noonu waaw bu dee non xam nga dafa wu wuñu ko ah, amuñu aw dañu indépendant en fait bu dee danga koo may mais mu bañ a nekk ne parce que moo ma joxoon lii maanaam mu nekk rek loo xam ne danga koy jàppale comme ni ngay jàppale keneen ku mën a doon voilà ko waaw waaw non kooku li tax du ko mën benn mbir la par exemple bu doon France la dina ko mën mais Sénégal du ko mën di fii nii dina ko mën su fekkente ne góor jigéen bi benn du du kii du du du sénégalais maanaam en tout cas du du sénégalais te du jullit ci cosaan maanaam jullit la maanaam ku tuub la dugg ci l'islam mais du voilà maanaam loolu li tax teqantal boobu am ci mooy bu dee par exemple tubaab la ko bu nekkee góor jigéen euh, moom que nga mere ko walla nga kontaan amul problème en fait alors que sénégalais bi sénégalais bi le fait que nga voilà le fait que nga nga wan ko ne ko man ci lii nga def man bugguma sa dara parce que góor jigéen nga effectivement day am jeexital ci moom. te loolu dafa bokk ci li ñu war a def ak ñoom bu ko defee ñu mën a ñu mën a bàyyi li def contrairement ak su dee tubaab bi la tubaab bi loolu garaawul ko voilà. wallahu taala alam. ma waaw. Euh, kuy jouer football. waaw. différence baaxaale yi kii di kii di football ci boppam moo gën a rëy la ndax moom mooy sabab bi mais ki koy seetaan moom it dina am ci bàkkaar bi ndax bu fi nekkutoon ki koy jouer fi nekk maanaam ñiy seetaan buñ fi nekkutoon ñiy jouer duñ fi nekk. waaw mais bu fi nekkutoon ñiy duñ fi nekk te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne. man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum ku màggal mbooloom nit ci ñooñu nga bokk maanaam yow boo participer ci mbooloo mi gën a bari mooy yow ak ñooñu yéen dañ leen di boole même bàkkaar bi ci ñoom nga bokk. non loolu amul solo que yow da koy def wala defoo ko loolu. waaw mooy que da ko def wala defoo ko loolu amul solo li am solo mooy lan moo baax ak lan moo bon. waaw waaw waaw su fekkente ne wëñ la pour téye karaw gi bu dee wëñ bi pour téye karaw gi la pour mën la létt maanaam téye létt yi la lool dana dagan mais fi muy xaraamee mooy bu fekkente ne wëñ gi ci jëmmi boppam day jouer jouer day jouer rôle mèche bi voilà daf koy yokk di jouer rôle mèche ci boppam di wàcc foofu lay xaraamee waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil